Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fii kitaabu siyaam baabu sawmi fi safari wa xayrihi an Abi Dardaa radiyallahu ta'aalaa anhu annahu qaala xarajnaa ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri ramadaana fi harrin shadiid xatta in kaana axadunaa la yada'u yadahu alaa ra'sihi min shiddatil xar wa maa fiinaa saa'imun illaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa abdullaahi ibnu rawaaha radiyallaahu anhu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullaahu ta'aalaa muy wax kon ci téere bi ñu nekk ba léegi di téere koor ci buntu bi nga xam ne moom la de premier buntu muy baabu sawm buntu woor fi safari ci tukki wa ghayri ak yu mel ni moom gisoon nañ ci ñaari xadis léegi nag ñu jàll ci xadis bi ci tegu ba léegi ci buntu bi muy xadisu téeméer ak juróom ñeen fukk ak muy cent quatre-vingt-douze mu ne an Abi Darda mu koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moo tudd Abu Darda wala annahu qaal radiyallahu anhu yal na bi kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaal kene moom de nee na xaraj naa dañoo génn ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li koor fii harrin hein mooy dañoo nekkoon ci tukki nekkoon fii harrin ci tàngoor shadidin bu tara tara tara tara waaw des way des températures tàng jor hatta ba keroog daal gis nga tàngoor wi àgg na ci ba in kaana nekkoon na ahaduna kenn ci ñun sahaaba yi radiyallahu anhu la yada'u dina teg yadahu loxoom ala ra'sihi ci boppam ngir min shiddatil harri ngir daal di fegu ci tàngooru tarwaayu tàngoor wi nga xam ne moom moo doon dal ci ñoom de mu ne wamaa fii naa te newul woon ci ñun ku koo xam ne wooroon na keroog illaa kudul rasulullah dawul yàlla li wa abdullah ibnu rawaha ak sayyidina alhamdulillah abdullah di doomu ku rawaha radiyallahu anhu bokkoon ci kon al Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadith bi ci tegu di numéro cent quatre-vingt-treize téeméer bi ak juróom ñeent fukk ak ñett mu ne wa an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fara'aa zihaaman wa rajulan qad dhullila alayhi faqaala sallallahu alayhi wa sallam maa haazaa qaaluu saa'im qaala sallallahu alayhi wa sallam laysa minal birri as-sawmu fi as-safar wa li muslim li muslim qaala al-musannif rahimahullah li muslim alaykum bi ruxsatillaahi allatii raxxasa lakum kon al-imaam Abdul Ghani ibnu abdil wahid ali ibnu surur al-maqdisi rahimahullah muy wax kon ci hadis bi mu ne wa an jabir mu ngi jële ci sahaaba bi nga xam ne mooy jabir ibni abdillah di doomi abdillah radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar annahu qaala neena kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi safar ci ab tukki fara mu daal di gis zihama ab bousculade gis nit ñi daal bari seen mel ni ñuy puusante walla mu gis daal bousculade fële walla ab raj ab gis ak raj waaw worof daal ak raj raj loo mu gisug raj raj loo wa rajulul wa rajulan mu gis seen benn waay boo xamante ne qazun linali nit ñi daal dinañ koy utal ker quoi di ko muur nii tellement moo waa ji ba daanu na nekk na foofu gaay di ko muural di ko utal ker faqal yeneen tamit alayhi salaatu wassalaam ne ma hada ne mais kii mooy kan kii lan lan lan lan kii mooy lan lu ko dal nii ah qaalu yeneen sahaaba yi radiyallahu anhum ne ko saayim ne ko waaji de daa woor mooy tàngoor bi da koo jàpp <laughs> mbir yi da koo jàpp sonal ko ci koor gi nekk tukki bi ba moo tax mu toog ni mu daanu nii di ko di ker daal di ko muur léegi nag yonent bi alayhi qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne laysa minal bir bokkul ci mbaax as-sawmu koor fi safar ci tukki mu ne nag al imaam al maqdisi mu ne li muslim mooy ñeel na imaamu muslim rahimahullah nga xam ne noonu la riwaayee hadis bii ni mu ko soloo yokku ji aleykum mu ne leen nag maa ngi leen di dénk bi ruxsatillah ci li nga xam ne yombu yombu gi yàlla gi nga xam ne permission allah bu yàlla bi nga xam ne moom la leen allati bi nga xam ne raxasa lakum moom la leen permettre yombal leen ko may leen ngeen bañ bu ngeen nekkee ci tukki surtout ki nga xam ne day tar ci moom ba lu mel nii nar dal kon maa ngi di dénk li nga xamante ne nii mooy permission allah li nga xam ne mooy yomb yombu gi mu leen defal kon al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu di numéro cent quatre-vingt-quatorze téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak ñeent mu ne waan Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu annahu qaala kunna ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa minna as-saa'im wa minna al-muftir qaala radiyallahu anhu فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال رضي الله عنه فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب قال فقال رس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dhahaba al-muftiruuna al-yawma bil-ajr kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala mu ne waan Anas mu ngi jële hadiis bi ci ki nga xamante ne nii mooy Seydina Anas ibn Maalik di doomi Maalik radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa mu ne kunna dañoo mas a nekk annahu qaala kaana kunna dañoo masa nekk ma'a nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi safar ci benn tukki daal lañ newoon léegi nag ba ñu newee ca tukki boobale fa minna saayim am na ci ñun ñoo xamante ne nii keroog de dañoo woor fa minna amoon na ci ñun ñoo xamante ne nii as-saayimu dafa woor wa minna amoon na ci ñun al-muftir ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moom moom moom moom dafa dox mooy woorul woon keroog de qaala Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag mu ne fa nazalna manzila fii yawmin xaar ñu def benn escale wàcc benn wàcc waay daal ci bés boo xamante ne nii nag dafa tàng jër mbir mi dafa tàng jër jër jër wa ak aktharuna dhilla mu ne nag ki nga xam ne moo ñu ëppoon ak ak kerkero mooy saahibul kisa borom borom borom làmbaay ki nga xamante ne nii moom da am benn kii bu rëy boo xamante ni am mbalaan boo xamante ne mooy ngandum yére boo xamante ne nii moom dina ko mën a ab làmbaay boo xamante ne nii moom dina ko mën a mu euh, teg ba mu mën a dox digganteem ak jant bii nga xamante ne nii. mooy tàngoor wu rëy wi nga xamante ne nii moom lañ daj léegi nag ki nga xamante ne nii daal mooy kooku daal mooy ki nga xam ne ko ci amoon lool daal mooy ke moo ci doon ëpp ak ker mu ne fa minna amoon na ci ñun man yattaqi shamsa bi yadi bi bi bi bi yadi am na ci ñun ñoo xam ne da doon da doon fegu jant bi tàngoor jant bi ak loxoom comme niñ ko gisoon ci hadith Seydina Abu Darda bële radiyallahu anhu qaal Seydina Anas nee na radiyallahu anhu fa saqata as-suwam woorkat yi nag daal di daanu voilà daa yu daa tàng tàng tàng ba. mënatuñ koo supporter ñoom ñu daanu voilà ñu daanu wu ñu daanu waqaamal muftirun ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo dogoon ñooy ñi nga xam ne ñoom wóorul woon ñoom ñoom moom manoon nañ mbir mi metti na mais man nañ ko supporter parce que am na lu jollek jollek ko kanam te loolu voilà ñoom ñu taxaw na mooy mbir mi daal metti na ci ñoom mais nag àggul fii mu àggale ñëwee terrassé wu leen fa darabul abniya léegi nag waqaamal muftirun léegi nag ñoom ñu taxaw léegi ngir lan fa darabu ñu daal di commencé kay di defal al abniya di def di def xayma yi tant yi voilà di taxawal tant yi ngir seen mbokk yi ngir ngir rawatina seen mbokk yi dina sonn waaye ngir ñoom léegi nag ñu daal di taxawal ngir samp li nga xamante ni nii def <clears throat> ah tant yi ba bu ko defee ñu ngi loolee wasaqawul ibil ak ar rika ñu daal di nandal yi nga xamante ne moom lañu ñu waroon jox leen li nga xamante ne mooy ñu naan ndax ñoom it bàyyi may di gëleen tamit nekk nañu ñoo xamante ne nii ñoom itam mar nañu lool fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ba mu gisee lool mu ne dhahaba al-muftiruuna al-yawma bil ajr mu ne dhahabat yóbbu na al-muftiruuna ñi nga xamante ne ñoo dog tay al yawma tay bil ajri ñoo dem ak ñoom yóbbu nañ dem nañoo pay bi mooy pay bu rëy bi ñoom ñoo ko yor parce que ñu ngi liggéeyal seen ñii nekk dañoo woor ñi woor mënuñu dara ba daanu nañu léegi yow ñi woorul ñi nga xam ne woorul woon taxaw ñii di liggéeyal ñële di defar tànt yi di di di di nandal di li nga xam ne mooy jëlee ñeeg yooyule yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañ ne kon ñoom dañoo yóbbu dem nañoo li nga xam ne mooy pay gi ta kon Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci hadith cent quatre-vingt-quinze muy téeméer bi ak juróom eh, ñeent fukk ak juróom mu ne ana Aysata radiyallahu taala anha annaha qaalat kaana yakuunu alayya as-sawmu min ramadaan famaa astatii'u an aqdiya illaa fii sha'baan kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ci hadis bii mu koy jële ci sayyidatu Aïsha mu ne an Aïsha ta mu ngi jële ci suñu Aïsha radiyallahu anha annaha qaalat neena kaana yakunu alayya sawmu min ramadan mu ne kaana yakunu nekkoon na di nekk alayya ci sama los ci sama kaw as-sawmu koor yoo xam ne yu ma war a fay la min ramadan ci weeru koor wala mooy dama doon ay ay bor weeru koor yoo xamante ne nii dama ko waroon a fay weer weeru koor yu bés yoo xam ne wooruma ko ah ma war koo fay ndax jigéen ñi dégg nga bu gisee seen bëri ji ñu mën a woo voilà léegi bés yooyu nag mu jàpp ngir war koo fay mu ne da doon nekk gàllu ci man weer yu bés yu ma war a fay ci ramadan waaye fa ma astati'u doonu ma woon man an aqdiya ma koy fay illa fi sha'ban lulul sa weer wala ci sha'ban bi nga xam ne moom bu jeexee rek weeru koor dugg ah léegi nag man bon xaw <laughs> daal weer bi nga xam ne mooy jiitu weeru koor gi mu ne du ko mën a fay dudut foofale ca weer woowale de kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiisu cent numéro cent quatre-vingt-seize xadiis bi nga xam ne mooy téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn mu ne an Aysata radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man maata wa alayhi siyaam saama anhu waliyyuhu qaala al-musannif rahimahullah wa akhrajahu abu daawud wa qaala haadha fi an-nadr wa huwa qawlu ahmad ibn hanbal rahima radiyallahu anhu kon al-imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadith bi naan Aisha mu ngi jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha ba léegi <clears throat> anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena man maata képp ku faatu képp koo xamante ne nii dafa faatu wa alayhi ta nekkoon na gàddu nekkoon na ci kawam siyaamun mooy war amoon na bori koor nekkoon na ci kawam ak koor koo xamante ne nii bu mu waroon a woor la saama na woor anhu wëlliif ko mooy na ko wooral na wooral à place na wooral à sa place waliyuhu ka nga xamante ne nii mooy ka méngoo ay mbiram ka nga xam ne daal moom <clears throat> mooy tuteerum wala mooy méngoo ay mbiram kookali na ko woor voilà waa ji génn te mu am lu koor bu gàlloon ci moom bu mu woor te xam ne moom mooy wàllu yoom moom méngoo ay mbiram na ko woor léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa akhrajahu te hadith bii soloon na ko génn na ko Abu Dawud di al imam Abu Dawud as-Sijistaani yu rahmatullah alayhi di borom sunan bi wa qaala ba mu ko soroowee mu e, lii nii yonente bi alei satu salaam wax nag seen mooy su loo ne man damaa ni la voilà nit naree ne borom bi par exemple man boo ma defalee lii xewee dinaa la defal lii dinaa la kooku bu génn àddina voilà léegi ka ko ka nga ne mooy wàllu yoon moom lañ koy mbiram kooku na ko waral loolu la imaam Abu Daawud as-Sijistaani yu ta'ala al imam al maqdisi mu ne wa huwa ta wax jii de qawlu ahmad mooy waxu ahmad wala wala muy nettali waxu al imam abu dawud bi léegi mu ne lii nag ah mooy waxu ahmad wa huwa wala al imam abu dawud mu ne ta mooy waxu ahmad ma imam ahmad moo doon sëriñam wala affaire bi loolu la mooy al imam abu dawud as-sijistani imam ahmad moo ko yàq moo koy moo ko yàq moo ko def lim la voilà mu ne wa huwa ta moom qawlu ahmad mooy waxu al imam ahmad ibni di doomi hanbal ku ñuy wax Hanbal voilà buñ la nee Ahmad ibn Hanbal nag moom du bàyyam direct mooy ah, ah, Hanbal ah, voilà <laughs> mooy maamam Ahmad ibn Muhammad moom papa Muhammad la waaye papaay euh, maamam moo tudd Hanbal waaye moom lañ koy dàkkate na Ahmad ibnu Hanbal di doomi Hanbal voilà kon wa huwa te moom qawlu waxu Ahmad di Ahmad ibnu Hanbal di doomi Hanbal waaye waaw maam dañ koy woowee baay voilà <laughs> di doomi Hanbal rahimahullahu taala voilà wala radiyallahu anhu kon mu ngi noonu le kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala kon muy wax ci xadis bii nii nga xamante ne ni moom la ñuy mujjee gis inshaa allahu taala burday mu ne kon wa an Abdillahi ibni Abbaas radiyallahu anhuma wa an Abdillahi ibni Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna ummii maatat wa alayhaa sawmu shahr afa aqdiihi anhaa qaala alayhi salaatu wa salaam law kaana alaa ummika daynun akunta qaadiyahu anhaa qaala na'am qaala sallallahu alayhi wa sallam fadaynullahi ahaqqu an yuqdaa wa fii riwaaya jaa'at imra'atun ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna ummii maatat wa alayhaa sawmu nadr afa asuumu anhaa qaala sallallahu alayhi wa sallam afara'ayti law kaana ala ummiki dayn faqadaytihi akaana yu'addii dhaalika anhaa qaalat na'am qaala sallallahu alayhi wa sallam fasuumii an ummiki kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullah muy wax ne an Abdillahi mu ngi jële ci Abdullah ibni Abbas di doomi al-Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala ke jaa rajul dafa ñëw benn waay dafa ñëw ila nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa inna ummi maatat dëgg dëgg sama nday de sama yaay maatat génn na de wa alayha waaye dafa gàllu woon nekkoon na ci kawam sawmu shahr weeru woor weer un mois boo xam ne weer woo xam ne da ko waroon a woor afa aqdihi anha waa ndax man doomam ji ay waaye ndax ndax man naa koo fayal yonent bi alayhi salatu wassalam qaal yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko law kaana ala ummika dayn léegi law kaana ndax bu nekkoon dama lay laaj law kaana ndax bu nekkoon ala ummika sa kaw nday day nun mooy bu doon ne daa am ab bor boo xam ne daaw nekkoon ci sa loosu yaay mooy sa loosu nday mooy da bor boo xam ne bu mu waroon a fay la boo xam ne sa yaay da koo naroon a da koo waroon a fay akunta ndax yow mii nekkoon nga qaadiyahu ana est ce nekkoon nga doon ko fay ah à fayal ko ko qaal waa ji wax radiyallahu anhu ne ko naam aha kay qaal yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko nag boo ba mu waxee lool fa daynullah yëgal ne nag borom yàlla axaqu moo gën a yey an yuqdaa ñu daal di koy fay mu ne al imaam al maqdisi rahimahullah bi abdul ghani rahimahullah mu ne wa fii riwaaya nekk na ci benn version wu hadis bii nu ñu ko solo foofu waxul benn góor dafa ñëw dane jaat imra foofu mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma dana jaa'at imra benn jigéen da ñëw na ila nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat mu ne ya rasuulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna man ndaw sii kat sama nday maatat dafa faatu wa alayha sawmu nadr te daa am li nga xamante ne koor boo xam ne koor nizar la dafa nizaroon ah waaye koor boobu nag mu ne dina ko def ah fekk na mu gaañu nag moo war ci kawam afa asumu anha ndax man na ko wooral qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko afara ayti ndax gisuloo law kaana ndax bu nekkoon ala ummika ci sa ndey di sa yaay daynun ab ab fa qadaytihi yow nga daal di koy fay yow ndaw si akaana ndax jàpp nga ne loolee yu addi daaliki anha kene loolu nga fay googu ndax loolu dina dina ko dina ko ko eh, mooy mooy mooy taxaw na place la mu waroon boo bu mu yoreel bu mu yoreeloon diw la yow nga fay ko gannaawam est-ce que loolu dina dox dina jàll dina tax waaja doo léegi mooy daal dootu ko yoreelati dara ak zimmaam daal dina wàcc mooy dootu ko toppati dara ndax loolu dina ko jooxeel loolee. Hmm?